raxmatullaahi aleyhi bi nga xam ne mu ngi ko soloo ci Muhammad ibn Bashaar mu jële ko ci Muhammad moom Muhammad ibn Bashaar jële ko ci Gundar muy Muhammad ibn Jaafar mu daal di koy jële ci ki nga xamante ne mooy Shu'ba di bàyyi jiitleem imaam Shu'ba amirul mu'miniina fil xadiis jële ko ci Abu Isxaaq as-Sabi'i moom mu ne dégg na al-Baraa ibn aazibin radiyallahu taala anhuma gisoon nañu ni ñu boole woon diggante e, riwaaye boog ak riwaaye waa ahlu siyar ku mel ni imaamu ibn isxaaq bi sanadihi as-saxiix inda al-bayhaqi léegi nag ñu ngi woon ci riwaaye ñaari riwaaye yoo xam ne moom lañ doon gis benn bi muy riwaaye sayyiduna al-abbaas te càllale yi benn la jaar ci imaamu Zuhri ci moom mu jële ci Kathir ibn al-Abbas an abihi al-Abbas ibn Abdil Muttalib muy riwaaya imaam ibn Isxaaq ak riwaaya imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ñoom dane woon wa haddathani Abu Tahiri Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala axbarana ibn Wahb qaala axbarana Yunus an ibn Shihab annahu qaala xaddatani kasiiru bnu abbaas bnu abdil muttalib annahu qaala qaala abbaasun loolu mooy càllaleem imaam muslim ngi gis na ñépp ci imaam az-zuhri la jaar raxmatullaahi alayhi imaam al imaam ibn shihaab az-zuhri raxmatullaahi alayhi ñu ngi woon ci riwaaya imaam al buxaari imaam ibn isxaaq mooy bi seynal Abbaas ñuy nettali kon ni nga xam ne noonu la Hawazin remporté haut la main début bi gisoon nañu ñu ngi woon waxoon nañ dañuy tudd riwaaye imaam Ibn Ishaq après ñu jël riwaaye imaam Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi an-Naysaburi euh, léegi taxawoon nañ tamit ci wàllu ban berkelle la waroon ban berkelle la waroon muy mule nga xam ne euh, entre est-ce dul dul la wala ash-shahba wala al-bayda lan est yooyu nan la demee loolu waxoon nañ ci euh, nootaloon nañ que incha allah duldul ak ashahba ashahba ak albayda comme l'imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi loolu mën nañoo nekk benn waaye kene ashahba giléem euh, berkelle boobu mu waroon keroog Hunayn mooy même berkelle bi nga xam ne mooy dul dul loolu noonu incha allah loolu mooy li dëgërul parce que euh, euh, bi mu waroon Hunayn Farwat ibn Nufasa mayoon al-Juzami alors que dul dul ki ko mayoon mooy Muqawqis walil Muqawqisi aghra xaatiban ajilan voilà mooy al Muqawqis moo ko mayoon di maliku Misra wal Iskandariya ah, léegi kon riwaay imaam ibn Isxaaq bi gisoon nañ imaam Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib defoon nañ tarjamaam walillaahil xamdu wal minna muy bàytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw seydna al abbas ibn abdul muttalib eh, lan la bokk ak aleyhi salaatu wassalaam ñoo bokk abdul muttalib mooy lan mooy moom bàyyi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi seydna abdallah moom la bokkal bàyyi di abdul muttalib seydina muhammad ibn abdillah ibn abdil muttalib abbaas ibn abdil muttalib kon ñoom foofu lañ bokk seydina abbaas kon bàyyi xam la woon moom goxoon nañ ci jataay bi weesu ko ne ba nit ñi dawee ah, moom nettali na la fa xew mu ne mu ngi téye woon laxaabu génnee euh, berkelle bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waroon dinañ gis euh, euh, euh, yeneen riwaay yoo xam ne yu imaam al-Bayhaqi solo yoo xam ne foofu Seydina al gin ginna faa leeral bi mu téye lan la doon def fii dina ko wax mais pour na dañu jëlagul suñu ñaari riwaay yi nekk muy bu imaam Ibn Isxaaq ak bu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne man damaa nekkoon nit koo xam ne fi ñu yemoon mooy. jasiman wa kuntu imra'an jasiman shadiid as-sawt qaala wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu hiina ra'aa maa ra'aa mina nnaasi ayna ayyuha nnaas falam ara nnaasa yalwoona calaa shay faqaala yaa abbaasu surux yaa ma'shara al-ansaar yaa ma'shara ashaabi samura waaw seydna al abbaas daldi ne bi nit ñi bi yonent mi alei satu salaam gisee waa Hawazin bi ñu leen songee nit ñi daw waaw parce que waxoon nañ la xayli yi ñoo njëkk mooy fas yi te newoon ci kanam ñoom ñoo njëkk a dem waaw wane ginnaaw fa adbaru anhu moo tax ah, riwaaya gisoon nañu ko euh, bu Seydina Anas bi nga xamante ne imaamu Muslim moo ko soloo bo non boobu tudduñu ko woon mu ne foofu jaa al mushrikuuna bi ahsani sufufin ra'ayt waaw mushrikuuna yi dañoo ñëw ci li gën a rafet ci sàppe yu ñu def ndax dañoo teg saful xayli safal xayla summa al muqaatila summa an nisa min dalik lii waxoon nañu ko fas yi lañ teg combattant ci kanam summa al muqaatila xeexkat yi mooy gawar yi ndax fas yi ñoo gën mën a déplacer wu ko ñi nga xam ne yoru ñuy fas summa an nisa après ñu daal di jël jigéen ñi teg ci ginnaaw ñooñu summa al ghanama summa an après ñu teg jur ji ak seen alal yeeg yooyu ci gannaaw mu ne wa nahnu basharun kathir wa ala maymanati xayrina Xaalid ibn al-Walid rahmatullahi radiyallahu anhu loolu gisoon nañu ko mu ne biñ leen songee nag falam nalbas an inkashafat xayluna wa farratil a'rab wa man ta'lam min an-nas waaw nit ñi daw kaw kaw yi daw ah, tuloqaa uy tegu ci waaye ñu bari tegu ci après Seydina al Abbaas nee na bi yonent bi gisee lool ci riwaay imaam Ibn Sa'd bi mu ne mu ne ayyuhan naas e yéen nit ñi ayna ayyuhan naas ana fan ngeen jëm yéen nit ñi nee na gisuma kenn koo xam ne nekk na fa di toppatoo leneen wala di gestoo ko def leneen dégguñu ko sax taluñu ko fa qaala yaa Abbaas nee na yonent bi ne ma yaa Abbaas moom mi téye woon eh, eh, laxaabu gële berkelle bi Abu Sufyaan waxoon nañ la Ibn al-Haaris moom mu teewoon tamit ci gëléem gi tamit mu ci berkelle bi mu ngi ci jàppoon waxoon nañ la am na riwaay yoo xam ne comme ci imaamul Buxaari yi dane wa Abu Sufyaan aaxidun bi ra'si baghlatihi al-baydaa bi ra'si baghlatihi foofu mu ne Abu Sufyaan moo ko loo waxoon nañ la man na nekk comme lii kenn lenn ci boroom xam-xam yi ne léeg-léeg kii mooy téye Abu Sufyaan moo téye woon bi mbir yi taree Seydina Abbaas comme que moo ko gën a jege alayhi salaam ci wàllu mbokkoo ak cofeel mu ñëw téye foofu ndax ngir lu gën a wóor léegi ci riwaa imaam ibn isxaaq nee na seydna al abbas yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yuuxul waxal ci kaw wooteel nee na dama nekkoon koo xam ne ku foor baat la woon ku baatam porté la woon te kawe yaa ma'shar al ansaar yéen ñi nga xam ne yéenay aji ñiy dimbali buur yàllaa ko bu yonentam alayhi salaatu wassalaam muy ansaarullahi wa rasuule yaa ma'shara ashaabi samura yéen mbooloom ashaabu samura yéen waa waa ñan waa garab ga waaw waa garab ga mooy woo waa lansaar woo ñi nga xam ne moo tax am na ci beneen riwaaya waa bay'atu ridwaan voilà mu woowaa bay'atur ridwaan mooy garab ga nga xam ne fa la ñu defoon bay'atur ridwaan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara mu wooleen mu ne fa ajaabu labbayka labbayka ñu wuyu naan nañ la labbayka wuyu nañ la waaw nee na nit ñi di dem mais ñu commencé di retourner wu di ñëw di ñëw di ñëw di jël seen jaas yi di jël seen kii yi di retourner ci xare bi waaw waaw nee na ba ni ñuy agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ni nga xam ne ci lay dajee loo ci ñoom ci moom aleyhi salaatu lu toll ni cent personnes waaw mu ne nag ñu jubloog waa Hawazin staqbalu naasa faqtatalu ñu xare na xare bu boo xam ne bu tar la mu ne wa kaanati daawa awwalu ma kaanat yaa lal ansaar waaw nee na bi muy njëkk a woote moom Seydina al Abbaas bi muy woote li mu njëkk a commencé mooy yaa lal ansaar yéen lansaar yi summa xalastu axiran yaa lal xasraji wa kaanu sobran inda al xarbi fa ashrafa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi rakaa'ibihi fa nadara ila mujtalidil qawmi wa hum yajtaliduuna fa qaala al aana hamiyal watis waaw nee na bi gaa yi ñëwee noonu nee na man Seydina Abbas ñu ngi ci biir xare bi mooy kon Seydina Abbas bi mu wootee nit ñi dégg nañu ko ba retourné wu jëlaat seen seen seen seen tours yi waaw jëlaat seen sayf yi mu ne wa yàqu da gis kenn jóge na le retourné wu wa yaxudu sayfahu torsa wa yaqtahimu an bahir an bahir dal tëb wàcc léegi nag ñu song waa Hawazin xare nee na man bi may commencé yàllal ansaar laa doon wax mujj gi ma naan yàllal Xasraj te ñoom dañoo nekkoon ñu mën a muñ ci xare waaw waa Xasraj nee na yonent bi aleyhi salaam di yukkamte ko di leen xool mu ne mu gis gaa yoo xam ne eh, ñi am doole ci gaa yi ñu ngay xare xare gu tar ak Euh, ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin ñi ne foogoon ne gañe nañ comme que gars yi daw nañ ñu am confiance bi yonent mi alayhi salaatu salaam gisee lool nag mu ne al aana watiis al aana léegi watiis mooy nag gis nga nag xare bi nag ginnaa tar nag mbir mi waaw loolu expression la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ko njëkk a wax waaw al aana xamiyal waqiis loolu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu njëkk a utiliser expression boobu ci arab yi loo loolu bari na ndax moom la suñu boroom joxoon jawaami'ul kalim waaw loolu nekkul lu tumuraanke ci ki nga xam ne moom la suñu boroom jox baat yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo mëdd waaw lu ndaw la ñuy niru lay wax mais li ci nekk géej la waaw mu ne kon alxaana xamiyal watiis allahu akbar allahu akbar mooy xare bi jëf jax na xare bi jax na tar na tey ginnaa tar euh, léegi xoolal riwaaya kii imaamu muslim voilà léegi kon riwaaye imaam ibn baa ngoog xoola niñ ko digga woon muy riwaaye imaamu Muslim ibn al raxmatullaahi aley mu ne moom imaamu Muslim kon ci même riwaaya mu jaar ci imaamu Zuhri kon mu ne woon haddasanaa Abu Taahir wa haddathanii nettali na ma Abu Taahir sama sëriñ Abu Taahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala mu ne axbaranaa nettali nañu xabaare nañu ibn Wahb bi Abdullah ibn Wahb qaala axbaranii nettali nañu Yuunus mu Yuunus ibn Yaziid an abi an ibn Shihaab mu jële ci Muhammad ibn Shihaab annahu qaala haddathanii Kathiir ibn Abbaas ibn abdil muttalib mu ne nettali na ma kasiir di doomi abbaas ibn abdil muttalib di doomi abdul muttalib annahu qaala qaala abbaas mu ne seydna al abbaas nee na shahidtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma hunayn seydna al abbaas mu ne léegi ñu ngi ci waa imaam ibn isxaaq eh, non imaam muslim mu ne seydna al abbaas ne damaa fekke ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bésu hunayn muy xare hunayn mu ne fa lazimtu ana wa abu sufyaan ibnu alxaaris ibn abdilmutalib rasulallah sallallahu alayhi wa sallam falam nufaariqhu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala baghlatin lahu baydaa ahdaaha lahu farwatu bnu nufaasa aljuzaami mu ne bi ñu àndee gazwatu Hunayn mu ne man ak abu sufyaan mooy sama doomi frère waaw ndax moom li yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk ci moom loolu la Abu Sufyaan nekk ci moom Seydina al Abbaas ndax Seydina al Abbaas frère comme ni ko waxee léegi la freeru bàyyi yonent bi la sallallahu alayhi wa mooy petit frère am la mais petit freeru u mi jur Abu Sufyaan la tamit moo tax ñoom ñoom mooy bàyyi yonent bi aleyhi salaatu salaam ak Abu Sufyaan yépp ay magam lañu mu ne nag mag Abu Sufyaan ibn al ibn abdul muttalib ñu ngi takkook yonent bi alayhi salaam du ñu takkale kook moom benn yoon ci xare bi waaw mu ne te ndaw yàlla li sallallahu alayhi mu ngi woon ci benn berkelle boo xam ne bu weex la ahdaaha ki ko joxoon àddiya joxoon ko ko kado mooy kan farwatum nu nufaasa aljuzaami seydina mooy farwa di doomi ju nufaasa aljuzaami waaw bokkoon ci tribu des juzaam mu ne fa lamma altaqal muslimuuna wal kuffaaru wallal muslimuuna mudbiriin fa tafiqa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yarkudu baghlatahu qibala al kuffaari qaala Abbaas wa ana aaxidun bi lijaami baghlati rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam akuffuhaa iraadata an laa tusri'a wa Abuu Sufyaan aaxidun bi rikaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ay abbaasu naadi asxaaba samura nee na bi ñu dajeeg noonu hawazin yi xunayn ah, naka la ñu jullit ñi dajeeg yéefér yu hawazin yi mu ne wallal muslimuuna mudbiriin walla mu wane gannaaw al muslimuuna jullit ñi mudbiriina walla ñu di daw wane gannaaw wala doq ya di daw loolu gis nga riwaaye am na début bi biñ la doon wax naan la yeneen bi aleyhi salaatu salaam te riwaay yooyu boo leen boolee ci seen biir la ñuy nekk xasan mais benn bu ci nekk wérul te imaam al Bayhaqi solo woon yéen nii ak ñeneen bi mu naan euh, dafa am benn waay bu ne al yawma la kenn du ñu gañe parce que dañoo tuuti fa shaqqa dhalika ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wax jooju daal di diis lool ci yonent ma saa sax xam nga hadith yooyu maa ngi la doon wax am na lu ci tegu loo xam ne j'ai préféré bañ ko wax léegi dañ ne fa kaanatil hazima gis nga bañ gisee lool yéemu ci suñu bopp hein te waxoon nañ ne ñan ñoo ko def du ñépp ko defaa ah? ñenn ñoo ko def te loolu li gën a dëgër sax mooy tulaqaa yi la ci foofu la mais ñi nga xam ne dañu doon dóor a dugg diine ci Makka ne waay yow léegi moom comme nii la mooy ñun jullit ñi de toute façon ñooy gagné parce que dañoo bari yonent ma lay sa sam mbir mi daal di woon koy metti diis lool wax jooju ci moom waaw parce que waxoon nañ la moom mi moom mi ñu jàngal këne te tamit wan ñu ne mbir yi du doole ndax alxuraan tamit moo ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathira bi idnillah waaw loolu ci suuratul baqara waaw mooy ana yoon ngeen gis fiatin mbooloo moo xam ne qalilatin bu néew la ghalabat daal noot daal gañe fiatan am mbooloo moo xam ne kathira tan bu bari la waaye ci lan bi idnillah ci ndigalu yàlla ci loo xam ne buur yàlla moo nam mu deme noonu mu demee noonu waaw kon loolu la te gisoon nañ suuratul anfaal tamit yam fa doon wax luy wane ne mbir yi nekkul ci nombre waaw te loolu am na saxaaba bu ko doon wax ah ban saxaaba moo doon wax loolu bañ demee benn xare ab sariya ñu naan nan lañuy def mu ne ñun gañewul nit li parce que dañoo bari wala dañ leen ëpp armée wala dañ leen ëpp préparation ñun li tax ñu leen di gañe mooy diine jii ñu gëm waaw kan moo waxoon lool Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha radiyallahu waaw keroog bi ñuy dajeek romain yi ala imrati tahta imrati kan Zayd ibn Haarisa jayshul umara waaw ba ñuy dajeek romain yi noonu la demee woon Zayd Seydina Zayd ibn Haarisa jiite woon ko après mu ne buñ ko faatee ne Seydina Jaafar ibn Abi Taalib jiite buñ ko buñ ko faatee ki nga xamante ni mooy Seydina Abdallah ibn Rawaaha daal di koy jiite keroog biñ ñëwee gis romains yi bari lan la Seydina bañ ne ah ya ñii ni ñu toll parce que ñoom niñ génnoon bari na mais ba ñu demee waxuma la romains yi kese mais seen satellite yi rek ci waa Banu Ghassan mais sincèrement ñu ëpp sax jullit ñi ñoom kepp romains yi ñëw indi lu tolloon cent mille ay cent mille plus des cent mille ci ñoo xam ne trois mille la ñu ne nan def ñenn ñi ne ah nañu yónnee ci yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko ne ko eh, wax ko ni mu demee ne ko neen nii lañu toll waaw léegi nag bu dee bu joxee ndigal ne malgré tout xare leen ñu xare bu dee ne gis na ne dañu yónni renfort mu yónni ñu renfort keroog Seydina Abdallah ibn Rawaha dane ayyuhan naas inna alladhi taxaa eh, inna alladhi taxaafuun lalladhi xarajtum tatlubuun al nasru am ash-shahaada walam nuqaatil an-naasa bi quwwa wala bi adadin wala udda walakin naxlubuhum lan naxluba naasa gañewuñ nit ñi parce ëpp dane yéen nit ñi ba jëlee discours wax nit ñi gis naa ne li taxoon ñu mooy mais li taxoon ñu génn ba ñuy jóge Medina lan moo nekk ay martyr noonu la rek comme que moom ngeen gis nii lan lañ ciy ragal te ñun masuñoo gañe nit ñi question bi ñuy posé wu mooy gaa ñu ëpp mais ñun masuñoo gañe nit ñi parce que ñoo leen ëpp hein dañ leen a gañe bi hada diin dañ leen a gañe ndax diine yii moo tax ñu gañe leen gëm gu ñu gëm yàlla di def lim ñu digal ak tere di doxal wëyu ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam ak tereen yim ñu jox instruction yi ñu xam ne bu ñu ko defee ñooy gañe te yonent bi alayhi salaatu loolu la leen di wax tout le temps ne leen yéenay gañe in sabartu loolu rek wax na leen ko Hunayn keroog bi muy commencé xare bi waxoon nañ la dafa wax ak ñoom soññu leen comme ni mu doon def ne leen yéenay gañe la ko mu nasru in sabartu yéenay gañe bu ngeen muñee waaye nag comme que nit que dane woon moom kenn du leen gañe ndax tuuti yonent ma lay saa xam mbir moom taroon ci moom Seydina Anas nee na ba ñu waxee lool fa kaanatil hazima gis nga ba ñu waxee lool moo tax ba ñu demee dañ ñoo gañe pourtant kenn na wax de mais mu dal ñépp waaw hazima gi première kii bi perdre bi ñuy perdre bataille bi mais ñépp la dal waaw parce que mbir yi noonu la am na yoo xam ne moo tax toog naan sama yoon newu ci affaire yi sa vie privée comme waxi caaxaan yi ngay dégg ñi nga xam ne bëgguñu defal dara diine di wax te bu dee yëfi caaxaan ñu dàq cee participer waaw bu dee yëfi diine moom ak luy jëmal diine l'islam kanam nga dégg ñu naan waay wala ay nit ñoo xam ne dañu nekk ci réew mi ñun ñun ñépp ñu bokk réew mi di def lu dul noonu parce que yow xam nga ne gis nga boo waxul ndax man ra amin kum munkar loolu ñun ñépp xam nañ ko ku gis lu dul noonu na nga ko soppeek sa loxo loolu wax nañ la autorité yi ñoo ko moom waaw gaa yu nekk ci réew mi di yàq di ci man dumay jóg créer sama ministre naan dama koy faj dumaa koy faj autorité yi ñoo koy faj waaw ku gis lu dul noonu nag loo xamante ne nii manul ci loxoom te kooku man duma ma autorité nan sa làmmiñ mooy ñi xam boroom xam-xam yi waaw gars yi bëgg samp am góor jigéen ci réew mi ñépp toog di xoole mel ni concerné wu leen te kuñ ci wax sa sëriñ dara nga tëb naan jihaad dekki na waxi caaxaan yooyu kooku mu leer na ne kooku kooku diine taxul lam yuqaatil li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wallahi loolu taxul même bu dee waat na ko ci sur tous les waxul lu am waxul lu am parce que bii diine ji yooyu bi muy am dane miig naan gaay da di maandu amaana sax lañu wax sëriñam du lu garaaw moom mu jàpp ne waa ji alku na parce que dañuy yemale sëriñam ak sëriñ sàngam wala yu mel noonu loolu nga gis gaay di xatraayu di jéem a rayante fii ci réew mi waaw suñu Sénégal gi loolu la kenn du yëngu lu dul buñ sëriñ fekk diine ji la sa yoon newu ci buñ nee joxe leen ngir l'islam kenn du joxe dara walla ay yu xonq la ñuy joxe te lool mooy ñi tane waaye buñ nee zawiya la ñuy tabax ñu gis seen bopp ñoom reconnaître seen bopp ci zawiya nga gis leen ñu commencé di joxe ay chekaki lu ne kooku bu nee yàllaa tax muy def waxul dëgg buñ nee kërug sëñ Tuubaa la ñuy taxawal nga gis gaa yoo xam ne moom bañ naan këru l'islam kenn joxewul dara mais bañ nee kër sëñ Tuubaa jaral na ko léegi jëru sas ak engagé te jàpp ne li muy def kat yàllaa tax kooku day ndax boppam bu moom ci boppam xam na ne yàlla taxul léegi nag bu bëggee léere nit ñi naan yàllaa tax loolu yàlla taxul waaw loolu yàlla taxul léegi nag bàyyi ko moom muy dof dof loo ko jéem a nax nit ñi ne naxul boppam naxul kudul boppam kon affaire yi lool la mu ne ñun gañewuñ kon Seydina Abdallah ibn Rawaha mu ne gañewuñ nit ñi ndax dañ leen ëpp nag comme que kii lii la wax mooy ba mbir ma ñëwee fa kaanatil hazima gis nga ñépp la ñépp la dal ñépp la dal ñu bari wane ginnaaw bi bi bi bi bi defet bi ñëwee waaw Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib ci riwaayu imaam Muslim bi rahmatullah alayhi mu ne ba ñu dajee fa lammaal taqal muslimuuna wal kuffaaru wala muslimuuna mudbiriin jullit ñi dañoo wane ginnaaw di daw waaw nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ya fa tafiqa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yarkudu ba'latahu qibala al kuffaar nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam berkelle bi est-ce que dafa tourné woo gaa yi après topp ci moo tax Seydina al-Amma ci Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu lam yafi sallallahu alayhi wa sallam yéen da nga yaa dana yow faratu ma Rasulillah mu wa beneen bi faratu ma Rasulillah mu ne walakin Rasulullah lam yafi waaw ashhadu ala nabi annahu lam yafi maa ngi seede ci yonente mi alayhi salaatu wa salaam daw mais par contre Seydina Abbas nee na gis nga berkelleem bi bi gaa yi dawee da doon xuus da ko di dem ci biir ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin mooy yow gaa yee ngi dóore flèche xeec yi ba gaa yi daw moom au lieu non waaw akbar loolu mooy as-siqatu bi rabbi ash-shajaa waaw loolu mooy mooy dëgg dëgg jàmbaar mooy fi bal yi jóge fi flèche yi jóge ba tax ñi newoon ci kanam wane gannaaw nga jub leen yow te amoo benn loo xam ne mais keroog imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na bi sanadin da'if yonent mi alayhi salaatu salaam ñaari mubbi koŋ la sol ak meefar waaw pour war la ne al axdu bil asbaab loolu ak tawakkulu ala wàkkeerlu ci yàlla c'est pas contradictoire ak jàpp ci sabab yi te loolu moom nekkuñu fi di développer parce que loolu ba ñu dalee gis siira bi ba léegi ci loolu lañ nekk waaw ci loolu lañ nekk doxal diine ji ba mu nee Makka ci sabab yi la jàpp mooy toogul rek naan buur yàlla dina defar nit ñi déedéet waaye malgré li leen waa Makka di sonal dafa seet këru benn jeune boo xam ne fi noon yi aladul aada ñi gën tar noon ci diine ji nekk muy waa Bani Ali waa banu maxzum afwan waa banu maxzum mu dem foofu am fa benn kër benn jeune boo xam ne gën na ko di al arqam ibn abil arqam di fa jàngale foo xam ne kat côté kër ñoom abu jahlin la ñi gën a noon mais mu fay jàngale bi fa dajale saxaabaa mi di leen alimenter noonu la gars yi buñ nee loolu gisoon nañ ko waxoon nañ ci lu bàgg état d'urgence gars yi ni nañ tëj daara yi nañ bàyyi lépp toog ngir wane ne ñun moom on est clean ça c'est pas que parce que yow rien que nga tëj loolu rek gars yi dañ naan ah le fait que ñu tëj ko kon gars yi luus nañu li tax ñu arrêté seen activités yi bi affaire yi amee état d'urgence ñu arrêté loolu day wane ne kon gars yi am nañu lu ñu laaleeg mbir yi xew mooy jàngalem l'islam moo war moo dul arrêté moo dul arrêté kenn manu koo fay gis nga lii ba ko yonent ma lay Adam alayhi salaatu bokk suñu boroom joxe ba léegi bu ngi leer léegi nag ci loxooy kan lay lay ne loolu buur yàlla mooy tànn ñi nga xam ne ñoom xam ne ni ñii dëggu nañ waaw yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ragal leen yàlla bàyyi su caaxaan yi ñu newe te ànd ak ñu dëggu fexe dëggu koy ànd ak ñu dëggu même boo dëgguwul di ànd ak ñu dëggu da fexe da après da ngay dëggu waaw ci say wax say jëf sa lépp sa xol ak sa lépp waaw wala yazaalu rajulu yatasaddaqu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa nit ki du deñ boo waxoon nañ la amul mafhum amul nga naan koon góor la jigéen bokkul non ñépp a ci yam nit ki du deñ di jéem di def ay effort di fait vraiment ngir di dëggu ci ay waxam ci ay liiwam lu mu wax fexe def loolu fekk ne loolu dafa nekkoon tamit wala lu ne dina ko def bu fexe def loolu buy nettali di seet segg li muy wax ba ne dara lu dul dëgg du ci génn ci génn ci làmmiñam mu fexe def lool di def lool ci dundam di def lool ba buur yàlla di ko bind boole ko ci siddiquuna yi loolu la moo tax mbir mi day continuer day continuer yonent mi alayhi salaatu salaam malgré problème yi gaa yee ngi dóori xeej fu ne waa Hawazin di jege si ah, te Hawazin après nañ la wax ñoom gaa bi affaire yemee noonu lañ leen doon def <laughs> ak waa ji yoroon seen raaya ji seen drapeau bi nga xam ne gars yi moom lañ doon suivre ni mu doon doxale kon Seydina al Abbas ne gil bar berkellu yonente ma le saab-saab mu ngi gaaw yonente ma di di dem ci ci gaay yi waaw wanewul ginnaaw de di dem di sóobu ci gaay yi Seydina al nee na maa ngi jàpp ci ci gémmeñu fas kii berkelle bi mooy ci laxaat gi ñu ko def mais maa ngi ko téye di ko ngir nee na wa a wa ana axidun bi lijaami baghlati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akufuha iradata allah tusra ma bañ mu gaaw dem ci noon yi parce que fala flèche xëy jiy jóge yonent mi alayhi salaatu salaam di xuus biir man maa tee kii ma fexe mooy bu doon ab ma fexe jàpp xool fi frein yi nekk dina ne eh, dëgg waaye way di wóorul <laughs> waaye asiqatu billah alayhi salaatu wassalaam la allahu akbar waaw ana kan mooy laajug njàmbaaram hein <laughs> allahu akbar mu ne wa abu sufiyaana bi may téye nag ki ki ki gémmañu kii bi laxaat gi bañ mu gaaw mu ne wa abu sufiana abu sufian bi aaxidun bi rikaabi rasulillah fii mooy ci teg gi moom mu ngi ko téye woon moom it téye foofu moom abu sufian ibn alxaaris ibn abdil muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay abbas naadi asxaaba samura e yow sayyidina abbas woowal waa asxaabu samura muy waa garab ga woo leen muy garabu shajaratu ba nga xam ne fala bay'atu ridwan amee xam nga garab googu moom la Seydina Omar daal doon cor daal di koy fay jële parce que gars yi dañ ci doon barkeelu loolu la doon bañ waaw loolu la doon bañ moom moom xam naa bu ñëwoon réew bu newoon réew mu mel ni senegaal lii yi gars yi naan dañ koy màggal ak barkeel yépp lay waddal parce que loolu du diine te gaa yi jàpp nañ ne loolu kese mooy diine keroog suñu sëriñ Cheikh Mamadou Moustapha bi mu ciy wax lu am solo wax na dëgg sinon gaa yi dérivé ab Seydina Omar bu deful woon mooy gis nga loolu noonu junju la buy wane ne affaire yi gis nga gaa yi boo mooy mooy fi bàyyi leen yooyu jàpp nañ ne diine commémoration kese la ñu koy niroo kuffaar yi nga xam ne ñoom seen. boo gisee union nationale li koy indi mooy ay ay di commémorer ay 11 novembre ay yu mel noonu rekk la ay ar mooy l'armistice ak gaay mel ni ñoom mooy daal mbir yu commémorer keese ñun nag ñu bëgg a jàpp suñuy diine gaa yi ñun bo mooy Seydina Omar gor affaire boobu gor garab ga gaa yi ñëw gisuñu ko gisoon nañ Seydina Sa'id ibn Musayyib booba ba ñuy ba ñu nee ci bay'atul ridwan ba muy nettali xadiis bi ko bàyyam nettali woon wa waaja naan ko man xam naa fi garab gi ne mu ne ko boo ko xamee di nga ma jaaxal de parce que garab gi daanaka ña ña fa demoon sax ña ko fekke woon bañ fa ñëwaatee di di seet fan la féeti da afu garab da leen réer di ko Seydina Omar goree yow léegi nan nga mën a wax ne yow gis nga ko <laughs> xam nga fa mooy lool la mooy lool la diine yu dul jeex mooy suñu diine yépp lenn rek la ci cant ak i màggal képp lañu ko teg xam nga ne loolu te loolu xam nga loolu loolu mooy yow mënoo taxaw ne loolu mooy diine parce que loolu nit ñi ta dangaa gis benn saxaaba bu doon def yooyu doon nañ ta takk ay jàng rek foo tollu ñu naan ñu nga ca jàng ya wala kii moo xew la tay ak kii ñu bëgg cee mais dafa mujj sax li ñuy liggéey lépp ci lañ koy luubal foog ne ñu ngi defar ngir yàlla alors que defuñ ngir yàlla ah. non non defal defaloo diine dara ba léegi loolu defaloo diine ba gaa yoo xam ne jàpp ne objectif bi mooy lu ñu am nañ ko luubal ci yooyu loolu noonu loolu noonu doxalul diine waaw pire nag ba ba ngay xamee la fay xew pire. mooy la tax ñu woote mbir ma sax bu doon à la rigueur sax que doon na jaar ci yoon sax ñu ne waaw mais dafa dul jaar ci yoon dara du fa jaar ci yoon dara du fa to mooy daanaka li li li l'islam di tere kese nga fay gis nga fay gis moom kese nga fay gis loolu kay bañ a dem cee gën loolu kay nga toog sa kër yor sa jukki wala say kii di di di nafar sa alxuraan sa leneen mais moo gën fuuf toog ak sa njaboot moo gën léegi ñépp foog lool mooy diine moo tax Sénégal moom xam nga yi boo ko fay wax gaa dañ naan la waa ji dafa bañ kii yii gëmul sëriñ sii gimul kii kii yii ay dañ lay tax sax de ibaadu la waa ji gëmuñu dara ñii ñooy les les extrémistes mais kon yow dangaa bëgg wax kon saxaaba yi extrémiste lañ wal iyaadu billah radiyallahu anhu parce que lii ngay def nii nii masuñu koo def te bu ñu gisoon yii nii dañ koy tere Seydina Omar moo coog ga garab ga parce que gars yi dañ fa doon dem di barkeel loo ko parce que mooy fii mu coog mu jeex waaw kenn gisatul bay'atu ridwaan samura gi muy woowe kon mu ne yaa naadi yaay Abbaas naadi asxaaba samura wooteel asxaabu samura <laughs> waa ja waa garab ga <laughs> muy bay'atu ridwaan gars yi nga xam dañoo jàpp ne sawaay ñoom fii mu ne waa ji waa ji taxaw di di di di naafile euh, laylatul qadr sax bés bi ñu jàpp ne laylatul qadr la gars yi dañ ko yërëm quoi naan xoolal rek moo perte walla iyaadu billaah waaw ak seen naafile yi ñuy def xoolal rek ñu nekk ci koor gi nekk fi di naafile nii te mel ni ñoom liñ yor moo baax kal ko ci xadiis yoo xam ne rawaahu sénégaliyun ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko soloo di waaw ko bés bu nekk ci koor gi am na bés ay ràkk yuñ ciy def yoo xamante ni nii doy na ne mbir mi mbir mi mbir mi catastrophe la mooy loolu que chez les Sénégalais daanaka nga koy gis waaw gis ko feneen moom c'est dama ko mësula gis sax mësuma dégg sax ne existe na feneen loolu nag xaw ma kan moo amum xel njëkk koo njëkk koo def njëkk koo sos quoi ñu jàpp ne ñoom ñoo nekk ci yoon te yonent mi aleyhi salaatu salaam ne woon salaatul layli mathna mathna boo sonnee nga sëlmal booy kii nga jël benn rakkat dóor sa nga def sa sa sa witar nga tëddi wala nga dem nga noppala ko ji wala bu fajar gi jege nga def sa witar mu jeex ñu jàpp ne kii def noonu moo jëre yërëm walla iyaadu billaah mooy xoolal mbiri ni mu këppoo rek waaw kon mu ne yooyu Abbaas naa di asxaaba samura ee al parce que gis nga boroom baat bu kawe la woon moom lañ soxla soxla wuñ koo xam ne buy wax sama sama classe gi nga xam ne des fois peut-être waaw bu mooy il faut nga mën a yuuxu ca kaw ngir nit ñi mañ laa dégg mu ne kon naa di woowal asxaaba samura waa garab ga muy bay'atu ridwaan am na ci yeneen xadiis yeneen riwaaya yoo xam ne dane woowal waa suuratul baqara waaw am na ci riwaaya ñu wax lool moo léegi nag lan moo tax am nañu ne peut-être comme que xadiis ba mooy aaya bi ñu wax sànq fa ca la nekk waaw mooy kam min fi fi'atin qalila pour wax leen ne fàttaliku leen aaya yooyu waaw en tout cas ci riwaay imaam muslim bi mu ne fa qaala abbaasu wa kaana rajulan sayitan fa qultu bi a'la sawti ayna ashaabu samura fa qaala nee na Seydina Abbaas nee na ma yonente mi alei satu salaam waxee lool ma wax ne vraiment fi sama baat yem fi gina kawe fu sama baat mën a yem ma yuux ba ca kaw waaw ne ayna ashaabu samura ana waa waa garab nga muy waa bay'atu ridwaan nee na bar nee na maa ngi wat fa wallahi ka anna atfatahum xiina sami'u sawti sawti sawti atfatul baqari ala awlaadiha nee na gis nga bi ñu déggee sama tur sama sama woote gi mu ngi mel ni gis nga eh, mooy ñeewante ak li nga xam ne mooy eh, eh, xëcc comme comme si acier buy xëccaate ba ñu déggee mu ngi mel ni comme nag wi bu bu bu yëgee ay doomam ñu ngi ci danger waaw aw aw nag wu jigéen wu yëg ne ay doomam a ngi ci danger ni muy dawe ngir protéger leen lu mel noonu lañu def comme picc rek picc boo ñëwee ba foro ba mu mu mu aw tàggam nii nga jël ci nen nii dalay topp waaw nim lay toppe fu nekk lu mel noonu la gaa yi def gaaw ñëwaat waaw fa ñu ne yaa bayka yaa labbayk waaw waaw nee nañu ne yaa labbayka wuyu nañu la yaa labbayk wuyu nañu la waaw waaw léegi nag biñ ñëwee ñuy xare mu ne faqtatalu wal kuffaara wad da'watu fil ansaari yaquluuna yaa ma'sharal ansaar yaa ma'sharal ansaar qaala summa qasartu ad-da'wa ala bani al-Haaris ibn al-Khazraj fa qaaluu yaa bani al-Haaris ibn al-Khazraj yaa bani al-Haaris ibn al-Khazraj Allah nee na ñu ñëw nag reprendre xare bi waaw léegi côté bii dinañ ci ñëwaat voilà fii dinañ ci ñëwaat léegi kon mbir mi nii la demee yonent mi alayhi salaatu salaam kon digle lool léegi nan la yonent mi alayhi salaatu salaam def waxoon nañ la dafa doon ñaan borom bi subhaanahu wa taala di ko laaj li nga xam ne mooy ndimbalam gi nga xam ne moom la leen moom la ko dig waaw bi nga xam ne ci la saxaabaan yi am ñoo xam ne daw nañu ñu bari mu leen di woo mu leen di woo bokk na ci ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan keroog moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne allahumma yow boroom bi subhaanahu wa bu la sooboon kenn du la jaamu waaw in shi'ta la tu'bad waaw bu la sooboon kenn du la jaamu ba pare di ko ñaan ndimbalam gi nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy ndimbalam gi nga xamante ne nii moom la ko ñaanoon naan moom lañ gisoon ci riwaaya imaam ibn albara bi naan riwaaya albara bi nga xam ne ci la doon wax naan fastam sara waaw mu daldi ñaan dimbal yonent boroomam subhaanahu wa ta'ala mooy ñaan ko ndimbal mu may ko ndimbal ci kaw noonam yii di waa waa Hawazin waaw loolu riwaaye imaam Ahmad la ca musnad bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina Anas moo ko nettali mu ne keroog kaana min du'aa'i rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunaynin allahumma innaka in tasha' laa tu'bad ba'da al-yawm mu naan ko yow suñu borom loo imaam ahmad moo ko soloo ci xadis boo xamante ni ci shartu saxiixayn la wax dane xaddathana yazid qaala xaddathana xumaydun at-tawiil anas ibn maalik radiyallahu anhu annahu qaal mu ne kaana nekkoon na min du'aa'i rasulillah ci ñaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam yi nga xamante ne nii moom la doon ñaan keroog moom sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunayn ci xareb Hunayn naan allahumma eebuur yàlla innaka dëgg-dëgg yow in tasha bu la sooboon laa tombat ba'dal yawmi bu la soobee kenn du la jaamooti bés ni kii tey mooy dimbali ma ba ñii nii buñ leen buñ ñu féete kaw am na ci beneen riwaay boo xam ne allahumma laa alayhim an yadharuuna an yadharu alayna mu ne suñu boroom maa ngi lay ñaan ñii waru ñoo gañe ñii waru ñoo féete kaw muy waa Hunayn waaw waa Hawazin waaw waaw ci la doon waxe keroog ci baxlaam gi mam ci ne gisoon nañ ko ci riwaa imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ah ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne woolu moom du wax lu dul lu am waaw ana nabiyyu laa kadib ana ibnu abdil waaw mooy yonent bi nga xam ne du wax lu amul man ma yonent bi nga xam ne dëgg la yonent laa loolu wax caaxaan amu ci mu ne kon allahumma innaka in tasha la tu'bad ba'da al-yawm Allah Allahu akbar moo tax keroog gis nga bi ñenn ñi ña même ña fa desoon même ña fa desoon Seydina al nee na euh, bi affaire yi tare dañ doon làqu ci ginnaaw yonent mi aleyhi ci riwaaya bi ñu la wax sànq bu imaam al-Buxaari bi rahmatullahi alayhi mu bo imaam al-Baraa ne kunna idaa hamiya al nattaqi bi rasuulillah sallallahu alayhi wa allahu akbar mu ne te ñu nekkoon nañ waaw euh, loolu loolu riwaay imaam muslim la riwaay imaam muslim bu seydna al bara mu ne yonent mi alei satu salaam seulement keroog parce que am na benn sew sew bu imaam muslim solo ci mu ne euh, ndax mu ko jële ci xadiisu zakariya ibn abi zaida an abi isxaaqa mooy ibn euh, as-Sabi'i an al-Bara rahmatul radiyallahu ta'ala an al-jami' mu ne keroog bi yonent ma alayhi salaatu salaam mbir mi xare bi taree ba nit ñi daw noonu xam nga Seydina Abbaas ne dama doon téye ngir kii mu ne wooteel boobu nag dafa wàcc yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wàcc mu ne thumma nazala mu wàcc ci berkelle bi uti nit ñi uti waa Hawaazin fastansara mu daal di ñaan buur yàlla jox ko ndimbal gi ñu ko doon ñaan bi nga xam ne moom la ko doon dig wa huwa yaqulu mu ngi naan ana nabiyyu la kadib ana ibnu abdil muttalib mu ngi naan man maay bi nga xam ne wax dëgg amul ci wax oju ana man maay ibnu muttalib maay doomi abdul muttalib mooy maam dañ koy woowe bàyyi waaw waaw abikum ibrahima huwa samaakumul muslimiina al muslimin al muslimiina min qabl mu ne yoon wii di alxanafiyatu samha yoon wu nga xam ne mooy yoon wu jubbita yomb muy lislaam mooy yoonu seen baay seen baay mooy lan seen maam abikum seen maam ibrahim seydina ibrahimul xalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam moom mooy ki leen woon ay jullit avant lu jiitu seenu nekk waaw moo tax mu ne ana ibnu gis nañ ci yeneen riwaaye yi da ne ana ibnu dafa wax yëpp mu ne imaam al-Bara daal bi mu nettalee lool mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ma ngi naan allahumma nazzil nasrak allahumma buur yàlla yal na nga wàcce sa ndimbal li nga xamante ni moom koo dimbali du du du du ñu ko noonu imaam al nee na wa laqad kaana radiyallahu anhu in walaqad kunna ida xamiya al ba'su nattaqi bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw nee na eh, gis nga bu xare bi masoon a tar vraiment tar metti lool dañ doon laqatu ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasallam di uti ndimbal ci moom waaw te loolu Seydina Ali waxoon nañ ko loolu yàgg nañ koo gis mu naan kaana ida xamiya alwatiis ittaqaynaa bi rasulillah wa huwa man huwa sayyidina ali ibn abi taalib asadullah alghalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne bu xare gi taroon dëgg dëgg dëgg ba jàmbaar yi xamatuñu fu ñu jaar ci ñun nan la ñuy def ci yonente mi alayhi salaatu salaam la ñuy fexe nekk ci gannaawam ngir mu ngir ngir ngir ngir euh, <laughs> xam nañ ne moo ñu ciy génne allahu akbar waaw loolu ñu xam ne moo ñu ciy génne allahu akbar ah xoolal <laughs> eh, keroog keroog dafa am benn waay boo xam ne mooy li ñu la doon wax sànq bi ñuy avancer Hawazin bi ñuy avancer eh, dafa am benn waay boo xam ne mais ci kanam la ne woon ci kanam la ne woon mais daanaka di di di di di di mu ne kaana rajulun ala jamalin lahu ahmar bi yadihi raayatun sawda ala rumhin tawil amaama hawazin wa hawazinu xalfahu ida adraka ta'ana bi rumhihi wa ida faatahu nnaasu rafa'a rumhahu liman wara'ahu fattabi'uhu waaw muy riwaaya bu imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu ne eh, eh, dafa am benn waay boo xam ne ci waa Hawazin mooy ki yoroon seen drapeau mu ngi yor benn drapeau nekk ci gëléem boo xam ne bu xonq la bi yadihi raayatun sawda mu ngi yoroon benn Euh, benn drapeau bu ñuul bu bu ñuul ala rumhin tawil mais dra euh, en fait bi ci benn xeej bu bu bu bu gudd la def nee na moo newoon amaama Hawazin moo doon moo newoon ci kanam gane ma kookan la Malik ibn Awf an-Nasri ñu ne la non Malik na Auf dina ñëw ci mbiram moom mi nga xam ne mooy qaaidu Hawazin le général en chef de Hawazin ki nga xam ne moo dirigé woon armée bi du moom de mais kii moo newoon seen port drapeau moom daal ni muy def day day avancé ci jullit ñi ak gëléemam gu xonq googu ak raayaam bi mu yor ak xeej bi te def ko ci xeej bi nee na daal ku mu jege ci jullit ñi rek taana daw a bi ruuxi daal di koy jam wa in faatahu bu ko jamee day jam bu ko waaji moyen mu yëkkati drapeau bi ca kaw li man waraa ahu ngir wan ci ginnaawam ci waa Hawazin ne leen ay ca ay ale mooy en avant ñu ngi dem waaw muy faagaagal rek di dem mu ne fa baynama huwa kadhalika id hawa lahu Ali ibn Abi Talib wa rajulun min al ansaar bi muy def lool Seydina Ali ibn Abi Talib daal di koy repérer ak benn waay ci lamsaar yi way kii moom xaaral ñu daldi koy ut si ngir ku nekk bëgg koo ut si ci moom yuridaani ku nekk soxla ko ne kii xaaral ñu daal koy fegal suñu mbokk yi mooy ñu jële ko fi parce que mu ngi def lu dul noonu loo xam ne kii bu continuer nii du baax nee na Seydina na ibn Abi dikkal ko ginnaaw rek fëgg gara gëléem gi la dóor vite mu ne gëléem gi yës rek ansaari bi wa wasabal ansaari ala rajulin fa darabahu darbatan atanna qadamahu bi nisfi saaqih waaw nee na bi Seydina bi bi gëléem gi bi Seydina Ali dóoree ci gëléem gi waaye muy mu yës ansaari bi dafa sote ci kawam ci saase la sote ci kawam dal koy dóor dóor boo xamante ni nii mais jaasi joo xam ne atonna qadamahu bi nisfi saaqi mais milieu wu euh, milieu wu tànk bi mooy tànk bi ci saaq bi ci digg bi mooy saaq man euh, euh, lañ koy waxati waay oh mooy ci su tànk yi noonu ci digg bi le pa pa pa pa kii bi nisfu saaq Euh, sànq nan lañ koy waxee maa ngi koy gis nii mais manuma koo wax quoi je ne sais pas pourquoi <laughs> moo nañ ne tànk bi pour l'instant maa ngi koy laal nii ci sama loxo bi sama tànk bi mais saa yi da waaru baat bi baat bi naaw na voilà mu ne bi mu ko dóoree ci tànk bi ci digg bi waa ji dafa jóge fan jaafa an raxli wajtala dannaas waaw waa ji comme que moo yor port bi bés nga biñ ko ko fëggee mais ci ci ci ci teg gi mu toogoon ci kaw géléem gi la jóge dali nële waaw nit ñi songoo faj tala dan naa su nit ñi songoo xare bi tàmmoon waaw léegi baliñ ciy teg léegi nag <laughs> euh, bi affaire bi demee nii nga ne ma am na loo ma waxoon kene gaay bi ñu dawee nii laata ngay ñëw ci nan suite bi ci suite bi mooy ana ñan ñoo desoon ak yonent mi aleyhi salaam loolu benn laaj la ana ñaata personne a desoon ndax parce que gis nañ ne gars dañu daw mais ñan ñoo fa des bu ñu xamee ñan ñoo fa des am na beneen laaj boo xam ne day imposer boppam day taxawal boppam mooy am nga ñoo fi waxoon ci jotaay bi weesu ci waa kuffaaru Quraysh yi ñi nga xamante ne nii dañ doon door a tuub ñenn ñi am na ci ñoo xam ne ñoom tuubuñ woon mais ñu wàll woon nañ ca xare bi ku mel ni Seydina Safwaana ibnu Umayya ibnu Xalaf wa kaana ana idin nekk ci mudda bi ko yonente ma saab-saab joxoon mooy xo dele bi mu ko mayoon ne ko ba foofu nga xalaat ci diine ji ndax da nga ciy duggam dée ak ay mbokkam ak ñeneen ñoo xam ne gëmul dara ak ñoo xam ne gënoon nañu mais seenu gëm dafa desee woon a dëgër mooy ci tulaqa yi ñoo xam ne ci kilifay Makka yi ñoo xam ne ñoom xeexul dañu ne woon retrait nekk fële di xool ana kan mooy gañe tey lan mooy réaction wu ñooñu biñ gisee lii waaw imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi ah, pour xadiis bi ñu jóge léegi euh, imaam ibn Isaaq mooy bi ñu jóge ne Seydina Ali ak waaj yoroon raaya boobu mooy euh, euh, ca ca ca tax taxriij ko taxriij ko taxriij ko jazaakallaahu xayran parce que <laughs> xaw ma dangaa xare beer a tàngal waaye yaa ngi wax rekk di dem léegi sa xadiis boobu nu mu fa demee waaye dañoo bëgg a xam <laughs> ma ne la imaam ibn Isaaq moo ko soloo bi sanadin xadiis ah, ah, saxiix mooy sanad bi ñu waxoon wa haddathani mu ne woon imam ibn Sa'd wa haddathani Asim ibn Umar ibn Qatada an Abdurrahman ibn Jabir an abihi Jabir ibn Abdullah annahu qala ci càllale boobu la ko imam ibn Sa'd solo boo demee ci siiratu Ibn Hisham di ko fekk mu ne wa haddathani nettali na ma Asim ni sama sëriñ di Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anil jamii' an Abdurrahmaan ibn Jaabir mu jële ci Seydina Abdurrahmaan ibn Jaabir di doomi Seydina Jaabir ibn Abdillah an abiihi mu jële ci baayam di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haaraam radiyallahu ta'ala an al-Ansaari radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa wa an abiihimaa ci càllale boobu la ko jële woon te càllale boo xam nañ la sanadam bu hasan wala bu wér la na ko noonu kan ak kan moo ko rawaahu imaamu ahmad tamit soloo ko na ko noonu imaamu abu ya'la soloo na ko imaam al-Bazzaar rahmatullah alayhi te ba mu ko ka imaam al-Haythami ko ci majma'u zawaa'id ba mu ko tuddee mu daal di bi kon mu ngi noonu voilà kon taxrij baa ngoogu baax na ah kon mën nañu continuer jazaakumullahu xayra allah léegi nañ leen continuer léegi kon mooy eh, imaam ibn Ishaq nee na bi nga xam ne nag ci la déroute bi am ñu commencé xare bi demee nii imaam ibn Ishaq ne lamman hazama annaasu wa ra'a man kaana ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min jufaati ahli makk makkatal hazimata takallama minhum rijaal bima fi anfusihim min ad-damm imaam ibn Isaaq mu ne fa lamman hazama an-naas mu ne nag bi nga xamante ne ci lañu gañe jullit ñi mooy bi ñu defee déroute bi nga xam ne ci la jullit ñi def déroute mooy gis ngeen ni xare bi demee nee nañu nii Hawazin comme ni ñu ko waxee woon on le répète bilaa raybin wala shakkin wala xilaaf loolu moom dafa clair mu ne waa Hawazin te euh, imaam ni euh, càllale bi ñu jóge ci la ko ci la ko ci la ko ci la ko solo woon muy ban càllale mooy bu Aasim ibn Umar ibn Qataada an Abdurrahman ibn Jaabir an abiihi Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii ci càllale boobu mu ne fa lamman hazama an-naas bi nga xam ne ci lañ gañe nit ñi mooy ci la nit ñi déru waaw ñu daal leen kii mooy julli ñi mu ne war a aman kaana ma rasulillah min jufaati ahli makkata al hazima bi nga xam ne ci ñi nga xam ne <laughs> mooy ci waa Makka ñi nga xam ne doo waxoon nañ na xare bi ay mushrikuuna dañ cee ñëwaale mais ñooñu ñëw ngir xeex dañoo ñëw ngir xool observer léegi ak ñi nga xam ne dañu doon dooru tuub nee na ñi nga xam ne mooy <laughs> waa Makka ñi nga xam ne seen xol yi saa yi dañoo bañ lislaam ak ñenn ñi nga xam ne seenu ngëm taxaw koo dëgër noonu waaw taxaw ko woon a dëgër noonu te te ni ñu tuube danga naan ñi seenu tuub saay yi dangay mel ni dañ leen a ñàkk pexe la mu ne ci la ay góor ci waa Makka yi nga xam ne ñëwoon nañ ci xare bi te participer wuñ mais dañu taxawoon fële nekk ca en retraite en retraite lañ newoon fële nekk ci benn kii nga xam dañuy sori kii bi di xool di superviser mu ne ci lañu waxe ci li nga xam ne moo nekk ci seen bopp seen ci bañ goo xam ne moom lañ bañ lislaam waaw ak ñi nga xam ne mooy euh, bañ gisee déroute bi même ñi ci tuuboon seen ndax parce que xam nga loolu c'est normal mooy koo xam ne ñàkk pexe moo taxoon mu tuub mais sauf ko affaire bi comme que tuub na te amatul benn pexe ndax fii nangu nañ ko ñu taxaw ne léegi nag biñ gisee déroute bi la nga xam ne moom lañ amoon démb laata bañ nee ay yéeféer loolu ñëwaat ci seen xol yi mu ne qaala abu sufyan na harb wa kaana islaamuhu ba'du madxulan mu ne mu ne Abu am wax te ak bon ak l'islam bon pour pour pour bien dire mooy comme li ñu waxoon sànk rek mooy daaru ñàkk pexe la woon te gis nañ nam tuube woon keroog ba ko na Abbas topp yonent dugg si biir Makka di ubbi si Makka naan ko Abu Sufyan tuubal ba Seydina Omar naan bàyyil ma cor bo baatu kii mu ne moom nag dafa amoon lu ne woon ci ngëmam quoi waaw amoon lu ci dugg loo xam ne dese naa tax ñuy wax mooy début bi la woon mu ne moom Abu Sufyaan ibn Harb bokkul ak Ibn al-Haaris bële kële moom mu nga ca biir xeex la ma'ahu fi ibn Harb sayyidu bi woon ne laa tantahi hazimatuhum duna al waaye ñii de bi mu gisee jaayi li daw jullit ñu bari di daw mu ne ah, ñii de seen defet bi seen dërut bi ñii géej gi waxuma la ñii ñii géej gi lañ jëma mooy ñii seen daw yi du ñu arrêté lu dul bu moom lenn rek leen ma arrêté ñu daw nag ba dajee géej gi nga xam ne amatuñu fuñ daw jaar <laughs> gis <laughs> mu ne wa innal azlaama la maahu fii kinaanati te fekk azlaam yi azlaam yi mooy yi nga xam ne moom lañ doon def waaw ansaab yeeg azlaam yeeg yooyu yëpp xam nga yooyu alquran da koo tere sharia da ko tere mooy yi nga xam ne ñoom seen soor sooru seen soor ci lañ ko doon basé di xool mooy genre pitaaw tey rek yi pitaaw yi meer yi def ah ñëw ñu yëngalal la ne la ah gis naa tukki de wala gis naa ab musiba buy ñëw ci yow de nga ne ah musiba loolu nag jigéen ñi ci ay ñoom ñoom saxaara yi dañ leen a xaw ma dañ leen a saxaar dañ leen a sexr xaw ma luñ leen def mais ñoom ci loolu lañ dëkk daanaka wala iyaadu billah mooy ñenn ñi ci ñoom pas ñëpp alhamdulillah léegi mooy yooyu nga xam ne buñ doon tukki lañ doon xool pour ñu xam ne dañoo war a tukkeem déet yooyu lañ doon xool bu buñ gisee ay naama ci lam buñ gis ay laa buñ gisee naam ñu ne kon man nañoo tukki kon yàlla yi d'accord nañ ci mooy kon mbir yi de baax na mooy tamit que ne kon soor bi genre horoscope quoi waaw ay kii de tey dina baax walla kii moom o oh, dina bel nii dina kii wala xool ci biddiw yeeg yooyu fekk nag moom yooyu ñu doon yor. li ci kii seen di ci lonk seen soor ak seen seen seen suba mu ngi woon ci loxo yi mu defoon ko ci ci ci besaasam waaw fikki ne nette ci saag bu mu yoroon as pochette bu mu yoroon mu ne xoolal ko kon loolu la Abu Sufyaan wax te jullit la woon mais bon mooy euh, euh, saxagu ci woon moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ba gaa yi ñëwee qaalatil a'raabu amanna mu ne suñu waroom ne ah wax leen na qulu aslamna wa lamma yadxulu al iman al iman fi qulubikum nee mu ne leen wax leen deet qulu aslamna nee leen dañoo jébbalu parce que yéen ciy door a dugg iman dafa gën parce que foofu xam nga iman ak islam fu ñu fu ñu ak ay ihsaan yooyu ñoo yem mooy foo xam ne ñoom dañ faa wéet mooy ñoo bokk lu ñuy tekki waaw al muslimu man salima al muslimuuna min yadihi min min min min yadihi min uh, lisaanihi wa yadihi aw min yadihi wa lisaanihi loolu noonu moom ci saxiix yi xadiis boobu noon al foofu mooy al mu'minu ak al muhsin ñoom eh, aji gëm gi mooy aji wommatu gi mooy aji mooy ndax loolu benn lañu foofu mais bu ñu dajee ne bokk ci benn phrase wala yooyu mooy ku nekk day jël li tekki waaw mooy arab yi kaw kaw yi dañoo ñëw tuub si ne yonent mi moo tax mu ne qaalatil arab suuratul xujuraat euh, qaalatil arabu amanna kaw kaw yi de nee nañu gëm nañu waaye nee leen ne nee leen nañu wax aslam naa jébbalu nañ daal dugg ci lislaam kanta ndax li dëgg dëgg gëm yàlla àggagul seen xol wala ma yadxulil imaanu fii qulubikum ndax dëgg dëgg gëm yàlla duggagul loolu nag foofu la Abu Sufyaan tolloon waaye finalement weesu na foofu waaw ñu xotti ñooñu mooy darajaay saxaaba la yor mais jamono jii mooy léegi la fu dugg Makka kañ lañ ko Ramadan lañ ko nangu lañ ko ubbi Shawwal ñu ñëw fii am nañu ne fin wu Ramadan lañ la doon préparer yonent sallallahu alayhi wasallam ñoo Xunayn mooy loolu du gaaw a deñ léegi xoolal kon Abu Sufyan loolu la léegi mu ne waqa wa saraxa jabalatum jabalatum al Hanbal kanta waajiñ naan jabala di doomi ku ñuy wax Hanbal waaw imaam Ibn Hisham nag nee na Kalada ibn al Hanbal au lieu jabala moom mii temps yi muy wax lii yéeféer la woon mais dina mujj tuub mbokku kan la woon mbokku Safwaan mu ne wa huwa maa axiihi li ummihi Safwaanu ibnu Umayya wa Safwaanu mushrikun fi lmuddati allati ja'ala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa batala sixru lyowm waaw kantaa jabala imaam eh, eh, ibn Hisham nee na du jabala moom dane imaam Nisaa moo ne jabala wa saraxa mu yuuxu jabalatu ibn al-Hanbal moom mu ne kalada la ibn al-Hanbal wallahu ta'ala alam wa aslama ba'du ba'da dhalik mu ne tuub na après mais jamonoy Hawazin gii xareb Hunayn tuubaguloon mu ne wa huwa ma axiihi li ummi mu ngi àndoon ak frère bi nga xam ne mooy yaay lañu bokk mais bokkuñ papa muy kan Safwan ibn Umayya mooy ñoo bokk yaay mais bokkuñ papa ñoom ñoo nekkoon bi lan la wax bi mu gisee dérutu jullit ñi seen ñu gaa yi ak kii ñu daw mu ne alaa batala sihr al yawm mu yuuxu ca kaw ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ku bëgg a yëg na déglu na ma déglu man Kalada wala man Jabala ibn ibn Jabala ibn nan ibn al alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal yéen batala sihru waaye magie gi neen na tey magie gi yàqu na magie gi topp na fële du dara al yawma tey mooy day wax ne yonent bi alei leen téye woon la léegi nag njabar gi nag tas na tey ñu ngi nii daw nañ voilà fa qaala lahu safwaan seydinaa safwaan ne ko te temps yi ñoom ñoo yemoon de ay mushrikuuna la ñoon uskut faddal laaha faat ne ko noppil yal na buur yàlla tëj sa bët yal na bu mu bañat mooy e, yal na sa gémmiñ gi waaw yal na bu mu tooyal sa gémmiñ gi mooy looy wax ni wallahi an yu rabbani an ya rubbani an ya min quraysh ahabbu ilayya min an ya rubbani rajulun min hawazin mu ne ko noppil yal na bu buur yàlla mooy sa gémmiñ gi yal na bu mu barkeel yow lan ngay wax ni wat naa ci yàlla ne ku bokk ci Quraysh ak góor gu bokk ci Quraysh jiite ma nekk sama buur moom ma ma ma topp ci ay ndigalam moo ma gënal fopp am ki ma jiite may topp ci ay ndigalam bokk ci waa mooy moom lan la wax xam yi yàlla waxee na waxul ne mooy lo këne moom moom li li ko gënal mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam gañe parce que makk moom Quraysh moom c'est fini léegi léegi nag lenn am soit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gañe continuer ñun ñu nekk sous sa sous sa tutelle mu mu mu mu domination wala waa Hawazin gañe ko bu ñu gañee mooy ñooy dem moomi Makka te bu boobaa problème la parce que man Safwan ibn Umayya al-Qurashi bokk ci Qurashi nasab waaye yow ma man ko le grand Qurashi comme man wallahi man Safwaan ku bokk ci Quraysh jiite ma moo ma gënal fopp ku bokk Hawaazin fële jóge Taayif ñëw di ma jiite mooy xam yi yàlla waxe te fii la bokk waaye fëgg seen dënn kii ki woo mooy li ngay dégg rek nit ñi naan non ñun moom ab non ab géwél duñu jiite mooy ko mooy juxaal yi ngay dégg ñuy wax lool non ñun géwél ñu jiite nga dégg géwél bi tam ñun géer duñu jiite wala ñeeño duñu jiite mooy façon waxi caaxaan yooyu nga xam ne koo gis muy wax loolu mooy waa ji gis nga barrières yi kële doon wax Seydina euh, Cheikh euh, Haji Omar ci rima mooy kooku moom vraiment gis nga nag ñiy wax lu mel noonu ñooñu ñoom bokk nag ñi gën a ñi gën catastrophe la quoi ñi nga xam ne vraiment ñoom ñoom bu dee xam nga leen ne seen kaa jar na toog bi jooy si ñi nga xam ne ñoom nit li ñuy njëkk gis ci moom buy wax ñu ngi xool lan la sant bi buñ nee sant bi xaaruñ ci yow dara mooy na ko wax bañ man la canaliser ah kii de diw moom géwél la diw de géer séeréer la géer la wala yu mel moom moom loolu mooy kiiwam ay kii de waa fii la te waxu ko waa fii ngir eh, li ta'arafu de déedéet ngir xeebante ak way kon kii de waruñoo jiite suñu imaam bi ñun fii nga xamante ni fii ci Fuuta ku dul alxuraan duñu jiite mooy waxi caaxaan yooyu ngay loolu mooy waxu du waxu dara koo gis mu mel noonu nag kooku moom ñaanal yàlla daal di lay gindi yow gindi ko gis nga kooku ñaanal koy milliard bu loolu nga war a def li nga ko war a ñaanal mooy yàlla gindi la gindi ko parce que mu ngi ci réer goo xamante ne nii kooku départul fenn. décolleegul sax moom xa bu doon bu doon avion bu ñuy jël ngir dem dem dem muy muy avion bu l'islam waa ji gis nga fa aéroport bañ koy jële sax xamagul yoon wi waaw même aéroport ba ñuy jële avion bi xamagu ko te bu ko jëlul du mucc ko kay kon ñaanal ko loolu toog di jooy ci kaawam bu dee bëgg nga ko moo gën lu mel noonu nag la Safwan waxe mooy moom fi mu bokk la xool xoolul naan na yonent ci bale saa saam gañe parce que moo yor dëgg déedéet loolu cippewu ko déedéet loolu faalee ko parce que temps yi lam yazal fii shirk dañu loon nekk ci shirkam ak bokkaaleem ak weddi yàlla ma waaw moom foofu la tolloon foofu la tolloon loolu nag jariñul ki koy def ah. loolu jariñul ki koy def affaire nekk fi di wax affaire panafricanisme nga gis ñenn ñi dañuy mer parce que am na noir bu ñu agressé Aubervilliers fee ci France am na benn noir bu ñu agressé fee ci Pau fële ci côté euh, Pyrénées yi wala fee ca Nice wala fee ca Lyon moom li ko naqari du ne nit la koo xam ne dañu koo tooñ déedéet moom li ko naqari mooy ab noir la ab ab noir la nit ku ñuul la comme looloo ko metti mais bu déggoon ñu ne ab yahud la ñu agressé yi tem sax mu ne alhamdulilah mu dégg ñu ne ab li gën a garaaw rek am mbokku jullitam ab ab ab ab qurash yi ab arab yi la ñu agressé mu jàpp ne moom ñoomu neen la rek ñoomu neen la waaw du ko choqué du ko def dara mais bu dem noir nga gis ñu def ay kii def ay mooy gaa yi yépp gaa yi ay fanatisme moo xew ay communautarisme daanaka boo gisee yahud bi bu bu ñuy manifester mooy parce que bu yahud lañ laal nga gis moo tax France seen waxi caaxaan yi ñuy wax naan ay lutter contre le communautarisme l'État est est entièrement communautariste waaw parce que lu xew ñoom selon fi waa ji bokk rawatina bu dee yahud la ñu kii organiser seen marche ak yooyu pour défendre mais keroog bi ñuy rey keneen koo xam ne bokkul ak ñoom kenn waxul wala boog bon. bout des lèvres la ñuy condamner l'islam nag wootawul ci lool jullit boo xam ne noonu nga mel yow da ngay sélectionner say pa say say say émotion tu les sélectionnes selon jullit bi mu dal waxuma la nit ki mu dal loolu sax foofu nga waroon a àgg tooñ ku ñu tooñ sañ koo tooñ yéefér laam du loolu dalaa war a naqari en tant que jullit waaw en tant que jullit foo gisu tooñ dalaa war a naqari pour sans pour autant nga xam ki ñu tooñ ban religion la yor ak loolu sa yoon newu ci waaw sa yoon newu ci ku ñu tooñ moom tooñ nañu ko yow nag boo manul dimbali ko mooy au moins mbir mi naqari mooy munkar gi ñu doon wax di loolu man ra'a minkum munkaran wal a'yadu billah nag boo ci félicité gars yi naan c'est bien waaw loolu loolu mooy fanatisme communautarisme gi nga xam ne l'islam wootewul ci loolu xamiya mooy xamiyatil jaahiliyatil ulaa gi muy wax waaw kon Seydina Safwan lii mu wax waxu ko parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo nekk ci dëgg naa ko wax loolu moo ndax ñu bari nag nga gis julli surtout ñi nga xam ne dañu jàpp ay intellectuel naan ay intellectuel lañu waaye c'est des professeurs nga dégg ñu ne ay jullit ah moo tax may wax bala ma dee ñu naan ay diw nee na li mu wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam diw nga xam ne gëmul na yonent bi alayhi salaatu salaam yonent yàllaa ko yónni mais loolu mooy li nga xam ne moom loolu mooy jariñ nit ki ay héros la ak moo gën a nekk héros loolu lépp suñu yoon newu ci quoi waxu bu fi dara ku wax loolu bul foog ne moo tax ñooñu seen xel yi moo wëlbatiku jàpp ne loolu aw tagg la di ko wax fu ne seen discours yi sax dangay ngay ñëw ak gàmm walla màggal ñu ñëw di commencer loolu nga gis ñenn ñoo naan way diw a di que way mooy yooyu ñuy cité nga xam ne complexe moo leen dal ay complexe lañu ba pare ay juhal lañu même s'ils sont des professeurs waaw parce que loolu loolu waroon nañ ko sax ruusa wax alors que li alxuraan wax ci yonent mi alayhi salaam nga ne ko fi dégg ni dégg di wax naan ay diw nee na koo xamante ne nii kaafirun mahd yéeféer bu bon la boo xamante ne nii li mu wax yonent mi alayhi salaam lu yées la daanaka nga tànn sélectionné yenn même bu dul lool loolu du dara yonent mi alayhi salaam boo gëmul ne ab yonent la abdullahi wa rasuli moom la doon wax ci lettre gisoon nañ ko min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuli ku gëmul loolu moom bi boo nga teg ko fële bu ko sax cité naan wax na yonent mi alayhi salaam leen lu rafet parce que yonent mi alei satu salaam loo ko mën a waxal te waxoo ne abdullahi la wa rasuli mooy waxagoo fi tus waaw kaa inan man man man kaan waa ji ko wax ku man di doon après complexe yi nga xam ne ñoom fii lañuy nekk nit ñi topp leen foog ne nga gis perroquet yi di jël lool ci ñoom di xaax-xaax nga xam ne jaruñu dara yooyu yëpp ay affaire yi caaxaan la moo naa sa Safwan lii mu wax nii jaruñu ko dara du lii moo ko jariñ waaye li taxoon mu bëgg mu gañe mooy fii laa bokk man moom ha ab Qurashi yi jiite ma moo ma gën ku bokk Hawazin gañe mu jiite ma voilà kon loolu euh, loolu la imaam Ibn Ishaq kon wax jële ko ci li nga xam ne mooy naa Jaabir bi wax yenn yéeféer yi bi nga xam ne ñëwoon ci xare bi ak ñi nga xam ne jullit lañ mais seenu gëm dese naa dëgër jamono jii ñu doon wax te bokkoon ci ko faaru Quraysh biñ gisee déroute bi léegi nag ci jotaay bii di ñëw benn laaj bee des mooy ana ñan ñoo desoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam buñ leen gisee nag après nag continuer nag fi nga xam ne jëlaat fiilu bi gaa yi ñëwaatee ak ni ñu boome waa Hawaazin ak nan la mujjee